acuudu billahi min alsheytaani alrajim bismillahi arraxmaani irraxim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin almabcuusi raxmatan lilcaalamin seydina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawni llahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci ahkaamul mawaariis muy ahkaamul alfaraa'idu fil islaam muy li jëm ci wàllu miiraas eh, agsi woon nañ ci asxaabul furuud muy ñi nga xamante ne ñoom la suñu boroom subhaanahu wa taala daldi tudd ginnaaw bi ñu gisee yooyu ne ñaata lañu mooy yi nga xam ne la ne lu toll nii na ngeen ko joxe ñu gis ne juróom benn la woon muy siis ñu commencé woon di gis benn benn ci yooyu gisoon nañ ñooy yen waaye ana kan moo yelloo lii kan moo yelloo lële ci loole le gisoon nañu këne alquran ci lañ doon topp ni nga xamante ne nii loolu la borom bi subxaanahu wa niñ ko indee ci suuratu nisaa mu ngi commencé woon as-sulusaan muy deux ginnaaw gi mu indi li nga xamante ne nii mooy an-nisf as-sulusaan mooy bu ñu xaajee alal gi ñetti xaaj bu ñu xaajee alal gi ñetti xaaj benn xaaj bi ñoo ñaari xaaj yi loolu mooy as-sulusaan loolu mooy as-sulusaan gisoon nañ ko gisoon nañ ñan ñoo yelloo loolu tuddoon nañ leen walillahi alhamdu wal minna ci jotaay bi weesu gisoon nañ an nisf muy gisoon nañu sulusaan waaye gisoon nañu nisf mooy bu ñu xaajee alal gi ñaari xaaj benn xaaj ba ñoo it gisoon na ñaata lañ ak ñan lañu walillahil hamdu wal minna tey ñu waroon a continuer kon sulusaani nisf tey ñu waroon a gis sudus muy un sixième muy bu ñu xaajee alal gi juróom benn xaaj benn xaaj bi waaye balaa loolu am na masala bu ñu fi gisoon bi ñuy wax ci mawaanee yi rectificatif euh, kii nu mu tudd euh, lees ci rectifier tuuti mooy bi ñu gis mawaanee yi yi nga xamante ne nii ñooy ñooy yiy xaj nit ki que ndono gam waroon a am sax du ko am waxoon nañ ne moo doon ish laka rizq ish laka rizq bu mujj bi di xaaf bi xaatilul amdi wala alxatlu bokk alxatlu biñ koy gis masala boobu dañ ne woon eh, boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim d'accord nañ ne ku tey moom faat yow moom doo am waaw ka nga doon faat moo xam yaa ko njëkk faatu wala moo la njëkk faat wala yaa ko njëkk wala moom moo la moom boo ko njëkkee faatu yow mi ko faat te waxoon nañ loolu nan la ñuy déggee yaa faat ki nga faat yaa ko njëkk faatu mooy ki nga rey yaa ko njëkk a dee ci blessure yu mu am après mu succomber à ses blessures mooy mu faatu après ginnaaw bi nga faatoo kooku dina la doon waaye yow doo ko doon léegi nag mu desoon masalaam waa bu dee tayu ko nag comme yi ñu joxe woon exemple yi ñu joxe woon waa ju doon daw bi muy daw romb rek bàyyi ji romb mu fël ko te gisu ko bàyyi ji faatu est ce que dañ naan ko kon nag yaa ko faat loolu dañ ne la woon waa mbuur dañ ne kooku du doon dara waaw. kooku eh, du du du du du du du doon contrairement ak xanafiya yi ñu ne si day doon waaye loolu <coughs> en fait waxoon xam nga waxoon naa la ne maaliki yi rahmatullah alayhim am na ñoo xam ne wax bii ñuy askanale xanafiya yi ñoom it ci loolu lañu ànd këne bu dee tayu ko mooy du du moom moom du eh, eh, bu dee tayu ko day doon koy parce que tayu ko al imaam al kii al Qurtubi mooy loolu la ñuy indi rectificatif ndax loolu moo gën a siiw ci Maliki yi mooy li ñu lenn ci Maliki ki mooy ñoom ñoo gën siiwle mooy wax boobu te en tout cas ni nga xam ne noon la ko al imaam al al al al Qurtubi rahmatullah alayhi indee loolu mu ngi ko jële ci boroom ki nga xam ne mooy boroom al istidkaar di ki nga xamante ne nii. mooy al euh, kii tudd na ko al imaam Ibn bokk li ma bëgg mooy tudd na ko moom it mooy moom dane euh, boroom al imaam ci tafsir bi euh, mu ne nii la waxe mbir mi dane fa in qatalahu fala miraasa lahu min ad-diya min al fi qawli Maalik wala yarisu fi qawli shaafi'i wa ahmad wa sufyaan wa asxaabu ra'yi min almaali wala min addiyati shay'a ba pare mu ne xasba ma taqaddama bayaanuhu fi lbaqara mu ne wa qawlu maalikin asax wa bihi qaala isxaaqu wa abu thawr wa huwa qawlu saciid ibn almusayyib wa cataa ibn abi rabaax wa Mujaahid wa Zuhri wal Awzaa'i wa Ibn al-Mundhir voilà ah mu ne fa in qatalahu amdan al imaam Abu Abdillah al-Qurtubi boroom tafsir bi mu ne fa in qatalahu amdan mooy bu dee ne nit ki ka mu war a doon daf koo faat. non xataan fa in xataan bu dee daf koo faat ci njuumte fala miraasa la min ad-diya kooku en lii nii nag la Maalik la imaamu Maalik wax waaw te lii mooy li mooy li siiw ci ngiiru Maalik yi rahmatullah alayhi bu dee wax bi ñu waxoon mooy wax boobu am na wax boobu existe na wax bi ne du kooku du doonu dara waaw du doonu dara waaye boo gisee lool mooy mooy mazahib yi xam nga liñ naan wax ji gën a siiw lii mooy al mashhur da ngay gis benn boroom xam-xam ne lii mooy mashhur ci suñu ngiir nga gis keneen ne déedéet lii la te ñoom ñépp ñoo bokk ngir mi te xam nañ ne euh, euh, mazahib yi mooy dañu bari ay ay kàngami kàngama fa ne ñoo xam ne ñooy segg ay imam lañu ñoom ñépp léeg-léeg nga gis ci masala yoo xam ne kii danaan lii mooy ngir bi kii na la lee lii mooy ngir lu wute loolu mooy indi nag njuumte yu mel nii ñenn ñi mooy à vrai sax du njuumte mooy ne ñenn ñooy jàpp ne lii nii mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër waaw ci ngiir bi ñeneen ñi jàpp ne non moo tax par exemple ngiru Maliki rahmatullah alayhi ñuy ñu ñu li nekk ci al al mudawwana ñu féetale ko kaw sinon yeneen wa mooy wax yi day bari wax yi bari na comme ni nee ci ngiru Shafi'i yi moo tax finalement ñoom par exemple Shafi'i li al imaamu an-Nawawi al imaam ar-Rafi'i ak al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ñoom li ñu dëppoo daanaka ñu mujj ñi dañ koy mujj féetale kaw waaw mais loolu tekkiwul ne amul yeneen i wuute yoo xam ne wax yoo xam ne ñoom ñu fekk nañ ko fi ak wa wax yoo xam ne yu wuuteeg ñoom li ñu dëppoo yu fi nekk ba léegi seen ginnaaw sax al imaam al qurtubi rahmatullahi mu ne fa in xata fa in ne waa ji dafa faat ki mu war a donn xata'an ci njuumte daf koo faat ci li nga xam ne mooy mooy ci njuumte mu ne kooku noonu eh, fala miraasa lahu min ad-diya kooku amul benn miraas ci diya gi waa ah, kay parce que bu ko faatee juum <laughs> loolu gisoon nañu ah, li jëmoon ci ahkaam yi jëmoon ci wàllu pen yi ak yooyu indemnisation yi day mooy da koy joxe man bu ma faatee nit te tayuma ko duma ne bon tayuma ko c'est fini hein on me laisse partir non tayoo ko fa diyatun musallamatun ila ahliha wa qatala mu'minan wala musliman qata'an fa tahriru raqaba kooku day def lool ak diya musallama ila ahliha kooku mooy boo faatee eh, koo xam ne dafa faat nit te tayu ko kenn du na ko ah bon kon nag bon dommage yéen ñi nga xam ne yéen lañ faatal yéen lañ faat seen mbokk ah mm. dommage ah yéen moom moom moom vraiment vraiment c'est dommage quoi waaw kon nag li ñuy def xam nga nu ngeen di def mooy daal da ngeen di far muñ rek te ngeen xam ne lool la yàlla dogal déedéet dañ naan non non affaire bu demee noonu ah non du demee noonu affaire bi gars yi dañuy day joxe diya même bu dee même bu dee ne waa ji mbokkam la. même bu dee doomam la day joxe di ah waaw xanaa ñu ne ko ah gaa yi jéggal ko ne ko baal nañ la yooyu yépp loolu nag comme que seen àq la ñu ne ñoom wàcc nañ ko wàcc nañ àq ji ah loolu de moom amatul dara lees ci wax moom waaw loolu loolu moom amatul dara lees ci wax waaw kon nag affaire baa ngoog ah, kon waa waa ji ñoom nag dañ ne eh, kii fala miraasa lahu mina diya mooy diya boobu ñuy joxe ndax indemnisation bu ñu ko joxee léegi ñu koy donn ñoo ko war a kii même bu dee même bu dee ne nit ki nit ki doomam la moo ko faat moo joxe indemnisation yi kooku indemnisation yi xelluwul mu ñëwaat moom bi ñuy miraasaat paa bi te teyu ko moom ñu ko ciy boolewaat déedéet lool la lay wax nii waaw ne la bu boobaa du ci bokk waaw mu ngi noonu waaw fa tahriru raqaba mu'mina waaw wa kaana min qawmin baynakum wa baynahum mithaaq fa diyatun musallamatun ila ahlihi waaw wama ak kii wa man qatala muminan xataan fa tahriru raqabati mumina wa diyatun ila ahli illa an yasaddaqu wala foofu laa soxla illa an yasaddaqu lu dul ñu jéggal ko ne ko bon grawul quoi malgré tout bon c'est bon sinon moom léegi day jox indemnisation imaginez ñu ne bon doom ji moo faat baay ji mais tayu ko ñu ne bon dina doon waaye nag partie bi jëm alal ji mu fay ñu ne ko cinq millions ñun la ñu d'accord que ne moom nga ñuy ndamte quoi ndampaay loolu doon moom manu cee kenn kenn du ko bu ñuy bu ñuy miiras pa bi doom ji moom paar ya muy am mooy ndampaay gi dañ koy teg fële ñeneen ñi ñoo koy séddoo ñoom ci seen paar la jëm mais moom du ci dem voilà mu ne kon fala miraasa lahu min ad-diya wa waaye nag dina donn li des ci alal yi lu bokk la indemnisation bi mu fay mu ne fii qawli Malik al imaam mooy wax mu ne lii ci waxu al Malik ibn Anas imaamu daaril hijrati al asbahi radiyallahu ta'ala anhu imaamu daaril hijrati mu ne nag loolu mooy waxu imaamu Malik mooy ne kon dina dina demnu baay ji waaye nag wala bu dee baay bi la ah wala koo xam ne daal war nga koo donn mais da koo faat ci tayef loo xam ne leer na ne tayef la ñu ne kooku moom buy doon du doon diya gi mu fay li mu fay ndàmpaay gi mu fay moom du ci doon waaye dina doon ci li des ci alal ji mu ne walaa yarusuy qawli shafii kanta al imam shafii yu rahmatullah alayhim ci waxam dane mukk wa ahmad ak imam ahmad wa sufyaan ak sufyaan wa asxaabu rayi ak ñi nga xam ne ñooy asxaabu rayi buñ ko waxee en général ñooy xanafiye yi waaw mooy ak ñooñu ah waaye gis nga ne ñoom ci seen bopp jële nañ ne non kooku day doon kay day doon kay bañ a doon waa ji day doon waaw mu ne kon ñoom dañ ne ci nettali al imaam al Qurtubi bi mu ne kon imaam al leer na imaamu Ahmad leer na te loolu lañ gisoon ba bañ koy gis. wax ji moo doon lii eh, diggante imaamu eh, Maliki yi ak ak yi. sauf que maalikee xanafee yi problème bi mooy ñaari wax yépp dafa nekk ci ñoom loolu kese la <laughs> voilà <laughs> waaw ñoom ñu ne kon wala ñoom non seulement du du donn dara ci alal ji waaye wala ni na diyati shay'an waaw dara la dul donn tamit ci ci diya bi mu ne comme ni nga xam ne noonu la jiitu woon ñu leeral ko ci suuratul baqara ah, mu ne wa qawlu Maalik asax mu ne waxu imaamu Maalik nag moo gën a wér wa bihi qaala Isxaaq wa Abu Thawr te loolu la al imaamu Isxaaq wax ibn Rahawiya wa Abu Thawr mu ne te loolu mooy waxu qawlu Saciid ibn al-Musayyib wa Ataa ibn Abi Rabaax ak Mujaahid wa Zuhri wal Awzaaci wa ibn al-Munzir raxmatullaahi alayhim eh? waxoon nañ la nag li gën a li nga xam ne daal gandum saddu zari'a la mooy ñu bañ koo donnloo waaw parce que li ñeneen ñi waxoon ne parce que dañuy ragal ku ñëw rek faat ka nga war a faat ka nga war a donn ci tayef ba pare nga ñemee yàlla taxaw ne bon tayu ma ko quoi te yow mooy niñ ko defee faat gi c'est waa ji professionnel la loo xam ne ko gis danga naan tayu ko ndekete yoo oh, c'était prémédité pour tëj bunt yooyu ñu ne woon daal affaire bi kenn lañ ko ku ko def daal duñ la doon loo dara voilà loolu gisoon nañ kon loolu benn kii la woon buñ doon indi ci waxu al maliku maaliku maalikin ibnu anas rahmatullahi aley léegi nag buñ continuer fi ñu yemoon ñun alors kon léegi ñun waxoon nañ kon ñu ngi ci asxaabul furuud gisoon nañ kon as-sulusaan as-sulusaan gisoon nañ ko gisoon an-nisfu léegi nag tey ñu waroon a gis as-sudus nan la ko alquran waxee nañ leen dellu ci suuratu ñan ñoo moom un sixième alal ji buñ ko xaajee juróom benn xaaj benn xaaj bi ñu teg ne muy un sixième ana kan moom kan moo moom loolu ci miiraas ci mbooloo yu bari yi vingt cinq yi yoxoon cinq ci góor ñi ak cinq ci jigéen ñi ana ñan ci ñoo ñoo ñoo yelloo lii ci miiraas ak ci yan condition lañ koy lañ koy yelloowe nan la ko léegi ñu xool alquraan buñ ñëwaatee baada a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim ñu ngi suuratu nisaa aaya 11 bi ba léegi yuusikum allahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unsayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayni falahunna thuluthaa maa tarak wa in kaanat waahidatan falahaa nisfu wa li-abawayhi likulli waahidin minhumaa as-sudus wali abawayhi likulli waaxidin minhuma sudus sudusa ngo kon fii la ko njëkk a tudde mu ne kon yuusikum allahu fi awlaadikum yuusikum allah buur yàlla mu ngi leen di jox ay instruction yoo xam ne doxal leen ko fi awlaadikum ay ndigal yoo xam ne moom ngeen war def fii awlaadikum ci doom yi li zakari ñeel la ki nga xam mooy doom ju góor mislulum keemuk xaddi cërub al unsayay ni ñaar ñu jigéen fa in kunna bu deene dañoo nekk ñoom jigéen ñoo ñële nisaa'an fawqa thnatayn dañu nekk ñaari jigéen jëm kaw fa lahunna ñoom la ñeel sulusaa ma tarak sulusa ma tarak ñoom la ñeel li nga xam ne mooy ñaari xaaj yi ci bu ñu xaajee alal gi ñetti xaaj ñaari ñoom la ñeel mu ne loolu loolu lépp gisoon nañu ko wayen kaanat waaye bu dee ne fa nekk ndaw ndaw sam fa bàyyi doom sam fa bàyyi mooy wayen kaanat waaxida bu dee benn doom bu jigéen képp la fi bàyyi mooy ki aji dem ji fala haa ñeel na ndaw soosale an nisfu li nga xam ne mooy moitié bi di moitié loolu gisoon nañ ko muy li nga xam ne mooy xaaju alal ji loolu mooy ñu gisoon di sulusaani ak li nga xam ne mooy annes mu ne nag wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudus wali abawayhi ñeel na ñaari baayam yi ñaari baay mooy lan mooy baay ak ndey li kulli waaxidin minhuma sudus kenn ku nekk ci ñoom ñaar ku nekk ci ñoom ñaar da ngay am as-sudus mimma taraka in kaana lahu walad bu dee ne seen doom ji faatu daf fee bàyyi doom ak baay ak yaay bu boobaa baay jeeg yaay ji lu ñuy am mu ne wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudus mu ne baay jeeg yaay ji ku nekk ci ñoom ñaar day am lan li nga xam ne mooy as-sulus waaye ci kañ la koy jël mimma tarak ci lii fi seen doom ji bàyyi kañ kañ kañ kañ kañ la lool di xew mu ne in kaana lahu walla bu dee seen doom ji génn àddina daf fee bàyyi doom yoo xam ne sët la ci ñoom ñaar kon waxuñu ñaata la asxaabu as-sudus ah as-sudus un sixième sept personnes voilà loolu loolu dañ ko fàtte woon wax ñaata lañ nombre bi après ñu ñëw xool alxuraan nan la ko waxe wala sunna nan la ko ndee mooy cette façon personne ñoo yelloo ci miraas moo dem ci kaw suuf un sixième di bu ñu xaajee alal bi juróom benn yoon benn xaaj bi juróom-ñaari façon nit lañu léegi nag ñooñu nag la suñu boroom subhaanahu wa diñu wax nii kon wax nañu ñaar wax nañu ci ñaar d'emblée ba léegi aaya onze suuratu nisaa kon wali abawayhi ñeel na waa ji génn àddina monsieur a ñu ñëwaat ci suñu exemple bi monsieur a dafa génn àddina bàyyi fi lan baay ak yaay papaay monsieur A di Racine ak ki nga xamante ne nii mooy yaay ji ñu ngi fi waaye monsieur bàyyi na fi doom doom jam fa bàyyi nag moo xam góor la moo xam jigéen la ñoo ci yem waaw moo xam góor la doom ju góor la wala doom jigéen la c'est du pareil au même en tout cas na nekk jigéen rek <laughs> waaw bu nekkee jigéen rek doy na bu nekkee jigéen ak góor doy na mooy na nekk il suffit mu nekk doom il suffit mu nekk doom bu nekkee doom rek c'est bon mooy kon cadre bii la la alquran di wax cadre bii la alquran al azim di wax waaw kon bu boobaa ñaari waajurum yi ku nekk day jël li nga xam ne mooy sudus mooy un sixième waaw ku nekk day jël un sixième kii mooy ku njëkk mooy ñaar muy papa yaay ñooy am un sixième léegi kon leer na mais ci ban condition bu dee ne ki dem dafay bàyyi doom waaw bu dee ki dem daf fi bàyyi doom waaw eh, léegi biir bàyyi ba mais doom ñam mooy doom jum jural boppam mais bu dee ne dafay bàyyi sët tamit boo xam ne doom bu góor a ko jur ndax waxoon nañ la ne sët boo xam ne doom bu góor a ko jur day taxaw bu fi bu day taxaw palaasu ay papaam ak ay bàjjanam bu dee ñoom nekkuñu fi mooy monsieur A imaginez mooy mooy monsieur A dafa génn àddina kaa bu njëkk mu bàyyi fi papa ak yaay ak doom joo xam ne moo ko jur moo xam doom ju góor la wala doom ju jigéen la loolu c'est premier cas deuxième cas monsieur A dafa génn àddina bàyyi fi papaam ak yaayam ak doom mais bàyyiwu fi moom doom direct mais bàyyi na fi sët boo xam ne doomam bu góor boo xam ne jot na gaañu na moom moo juróon moo jur doomam jooju muy sëtam boobu voilà bu boobaa nag ah mokkaab yi ñoo yem mokkaab yi mooy waladul ibni ndax ñoom kal waladi doom jëga jur doomu doom mooy sët day taxaw place doom mooy sët boo xam ne eh, kii moo ko jur muy euh, baay boo xam ne doom bu góor moo ko doom joo xam ne doom bu góor moo ko jur loolu kon moo ñu njëkk ñi kon gis nañ ne kon fali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudus kon génneel nañu ci set yi am nañ deux muy baay ak yaay ci cadre bii ñu la wax boo xam ne dafay bàyyi doom walla sët boo xam ne doom bu góor a ko jur bu boobaa miraas bi ni muy demee buñ jëlee alal ji dañuy koy xaaj jël un sixième ah léegi li kulli wahidin minhuma ku nekk ci ñoom dayam un sixième mooy bu ñu ko xaajee six six parties alal ji mu nekk ñan six parties dañuy jël benn bi jox yaay ji beneen bi ñu jox baay ji waaw kon loolu leer na kon ci wàllu li nga xam ne mooy as-sudus première bango waaye nag euh, mu des gis nga as-sudus bi fii Abawayhi bi Abawayhi daa am ñeneen ñum dugal hein Abawayhi mooy aljaddu ki nga xam ne euh, moom maam la ak maam ju góor ak maam ju jigéen mais mooy bu dee bàyyi ak yaay newuñu fi parce que waxoon nañ la te loolu moo tax yooyu amu solo yiñ kàmbale woon ay biñ la naan al mustaxiquuna al abu wal jaddu ci côté bàyyi wa in alaw même lu mu kaw a kawe côté doom ñu naan la al al al al al al ibnu wabnul ibni ainsi de suite wa in nazalu ak lu ñu wàcc wàcc mooy gis nga papa yaay yi bu ñu fi newul hein yaay bu ñu fi newul maam ju góor mooy ki jur pàppa ji ak ki nga xamante ne ki jur papa ji day taxaw lan palaasu doomam ji génn àddina te baayu ki ki faatu waaw léegi tamit maamu ki nga xam ne moo jur yaay ji tamit muy muy aljadda moom itam day day jël place yaayu ki génn àddina bu dee ne ki yaayu ki génn mooy nit ki bi muy monsieur A bi génn àddina yaayam dundul papaam dundul waaye nag waaye ñoom ñooñu mooy yaayam ak papaam moom moom ay maamam ñu ngi dund mooy maamam bi jur papaam mu ngi dund ak maamam bu jigéen maamam bu góor bi jur papaam mu ngi dund maamam bu jigéen bi jur yaayam mu ngi dund ñooñu dañuy jël palaasu seen doom ji génn àddina muy papaay monsieur A ak yaayu monsieur A te lool la comme li al imaam ibn al munzir ne ajma'u ala anna lil jaddati sudus idha lam takun lil mayyiti um waaw mu ne ajma'u al imaam ibnul Munzir ci al ijmaa mu ne ijmaa mooy euh, consensus communautaire la këne boroom xam-xam yi dëppoo nañ këne anna lil jaddati sudus këne maam du jigéen day am un sixième bu dee ne ki faatu moom yaayam newu fi waaye naka noonu la nekke tamit ci beneen côté bi mooy al jaddu muy maam ji comme ni ni mu wax ba léegi moom al imaam ibnul Munziri rahmatullahi alayhi mu ne wa ajma'u ala anna xukmal jaddi xukmul ab mu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ que ne yi ki nga xam ne mooy mooy euh, maam du góor day taxaw palaasu doomam ji nga xam ne bàyyi la ci monsieur A mooy papaay kon boo seetloo am nañu euh, am nañu yaay day am as-sudus ndax li li wali abawayhi li kulli waaxidin minhum as-sudus yaay la ak bàyyi bu dee ne aji dem ji daf leen fee bàyyi bàyyi fi doom ba pare bàyyi fi doom boo xam ne moo ko jur muy waladu sulbi walla waladul ibni muy doomu seen sët boo xam ne doomu doomam bu góor bu boobaa ku nekk ci ñoom ñaar un sixième ngay jël waaye ñoom ñaar bu ñu fi newul am na kuy taxaw seen place muy yaay ak baay ci même fo kaa yiñ la wax kiy taxaw seen côté yaay mooy maam bu jigéen côté baay mooy ki nga xamante ne mooy maam bu góor kon loolu foog naa leer la kon ñu am lan ñeenta ngoog ñeenti dem na léegi nag ñu continuer aaya bi lan la wax kon gis nañ wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad fa in fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fali ummihi sulus fa in kaana lahu ixwatun fali ummihi sudus kon beneen a ngoog beneen cadre boo xam ne dane fa in kaana lahu ixwa fa li ummi sudus waaw xam nga dane parce que fan la fii nii la xujub yi di intervenir mais loolu ak seeguñ ci hein loolu ak seeguñu ci ak seeguñu ci mooy yaay ba léegi xam nga yaay wax nañ ko sànk ne day am sudus waxoon nañ la ab kaa la jox beneen kaa bi mooy lii suñu boroom ne fa in kaana lahu ixwa bu dee ki génn àddina daf bàyyi ay frère waaw bu dee daf bàyyi ay freer fa li ummihi sudus mooy ne frère yi tey ñoo fi nekk moo xam nag frère yoo xam ne frère shaqiqa la frère shaqiq ashiqa wala frère boo xam ne li wala li ab wala yoo xam ne li umm la waaw bu boobaa yaay yi sudus lay am ndax frère yee tax ndax bu frère yi nekkuloon dina am lu ëpp loolu waaw ah loolu mooy côté yaay beneen kaaboo boo xamante ne nii li tax moom muy am sudus mooy lan mooy mooy un mooy ne daa am ñu fi nekk ñoo xamante ne ñoom ñoo tax la mu doon am mu wàññeeku moo tax mu ne bi mu waxee sànq fali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudus ñeel na ñaari baayam yi ku nekk ci ñoom ñaar un sixième mimma taraka ci lim bàyyi in kaana lahu walad bu dee ne dafa am doom dafay bàyyi doom wa in lam yakun lahu walad bu dee ne amul doom nag wa warisahu abawaahu waaw kay mooy bu dee amul doom ñaari parents yi rekk nekk fi fa li ummihi sulus yaay ji day am un tiers alal ji dañ koy xaaj ñetti xaaj yaay ji jël benn xaaj waaye nag mooy gis nga xam nga un tiers mu ëpp waaye fa in kaana lahu ixwa mooy boobu mooy kaa bi nga xam ne waa ji dafa génn àddina amul doom waaye nag bàyyi na fi yaay ak bàyyi bu boobaa mu ne alal ji dañ koy xaaj ñetti xaaj yaay ji jël sulus léegi ñi li ci des bàyyi jee koy jël waaw alxiqul faraida bi ahliha fama baqiya fali awlaa rajulin zakar te foofu awlaa rajulin zakar ki ki na jege ci génn àddina mooy baay bi yaay ji moom suñu borom nee na ci cadre bi nga xam de loolu dinañ ñëw buñ ñëwee ci masalatu sulus fardu sulus ñi nga xam ne ñoom ñooy am buñ ci accès dinañ gis loolu mooy ne baay bi bu dee ne set fois-ci monsieur A bi muy génn àddina wu fi benn doom du doom ju du doom du doom ju mu jural boppam du doom joo xamante ne sët la bu doom bu góor jur mais bàyyi na fi yaayam ak baayam bu boobaa alxuraan nee na alal ji mu fi bàyyi yépp dañ koy xaaj ñetti xaaj benn xaaj bi ñu daal di koy jox ki nga xam ne mooy asulus ñu jox ko ki nga xam ne mooy yaay ji li des nag loolu baay ji moo ko moom bi tansib ndax bu boobaa mooy moom donnawul ci fardu de baay bi bu boobaa xam nga waxoon nañ la façon yi ñuy donne imma bi fard amma bi bi tansib bu boobaa yaay ji set fois-ci nga xam ne moom papa ji rek a fi nekk te ki génn àddina amul benn doom seen doom ji te bàyyiwu fi ay frère bu boobaa yaay ji moom tarisu bi al fard ndax alquran moo ne moo ne bu dee ne fa in lam yakun lahu walad wa abawaahu fa li ummihi thuluth bu dee ne ki génn àddina bàyyiwu fi benn doom wa warisahu mu donn ko abawaahu ñaari baayam mooy lool dañoo def euh, taxlib abawaahu arab dana abawaahu jublu ci ndey ak baay voilà abawaahu mooy ndey ak baay voilà wa warisahu abawaahu fa li ummihi sulus bu boobaa yaay ji dañuy xaaj alal ji ñetti xaaj jox ko benn xaaj bi li ci des baay jee jël yeneen ñaari xaaj yi ndax lan bit tansib bu boobaa alxiqul faraida bi ahliha kooku kaa boobu xadiis boobu loolu la fay dekk mooy jël leen li nga xam ne mooy faraid yi suñu borom ne bu ki bu bu nit génnee àddina jël leen lii ngeen jox lii mais ci ay kaawam bii kaa bii moo tax bu boobaa yaay ji dañ ko jox un tiers ñaari tiers yi des fama baqiya la des fa li awla rajulin dhakar ki gën a jege te nekk góor ah bokk jege ki génn àddina muy baay ji ñu jël li des ci alal ji daal di koy jox mais loolu mooy fulus léegi aaya bi continuer lu mais cadre bii ñu jóge mooy waa ji bàyyi fi frère mu ne fa in fa in kaana la woo bu dee ne nag daf koo ñeer ixwa bu dee dafa am ay ay frère bu dee dafa am ay frère set fois-ci mooy dafa génn àddina bàyyi fi yaay ji baay bàyyi wu fi doom du doom du sët waaye nag bàyyi na fi li nga xamante ne mooy ay frère waaw bàyyi na fi nag cette fois-ci ay frère waaw léegi nan lay deme mu ne nag bu boobaa fali ummihi sudus voilà bu boobaa moom day jël yaay ji dañ koy jële ci un dañ koy jële ci un daldi daal koy yóbbu ci fan yóbbu ko ci un sixième waaw dégg nga loolu mu ngi noonu yóbbu ko ci un affaire baa ngoog kon ah, lii mooy ci wàllu kon yaay gis nañ ci ñaari cas yoo xam ne day am un sixième waaw léegi gis nga bàyyi ji fële mooy cas bi njëkkoon a gis bi njëkkoon a gis bi naan wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad wala nañ bàyyi baay ji euh, wax nañ koo pare mooy sudus kon euh, mooy yaay ji da koy amee noonu day jóge ci un tiers day jóge ci un tiers ñëw ci li nga xamante ne nii mooy un sixième ci cadre bi léegi kon affaire baa ngoog mu des euh, mais ixwa bi xam nga waxula benn frère de fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi sudus mooy bu dee benn frère la yaay ji lool lool dàqu ko mooy lan mooy frère yi il faut waxoon nañ la pluriel fii nii mooy lu bari ci nit ñi fii ci deux lu commencé comme niñ ko gisee ci bi ñuy gis sulusaani fa in kunna nisaan fawqas na tey ni fa lahunna sulusaa ma bi ñuy gis sulusaan mooy ne frère yi ngay wax nii parce que loolu tuut ñu fàtte ko mooy du waa ji day génn àddina bàyyi fi benn frère rek yaay ji ñu jël ko ci sulus yóbbu ko ci sulus déedéet ah non non il faut frère yooyu ñu mat minimum deux jëm kaw ah. minimum deux jëm kaw moo xam nag ay góor kese lañu wala ay jigéen kese lañu wala. wala dañoo jaxasoo mooy euh, monsieur A bi mu génnee àddina tey dafay bàyyi benn sœur ak benn frère wala mu bàyyi fi ñaari sœur jëm kaw walla ñaari sœur kese wala ñetti sœur wala ñaari frère kese jëm kaw loolu loolu lépp day dàq day tax yaay yi ñu jële ko ci un tiers yóbbu ko ci li nga xam ne mooy un sixième un sixième léegi nag ah, ñu continuer aaya bi est-ce am na keneen lu wax kon ñaata lañ am ni gis nañ baay ak yaay ak maam ju jigéen ak maam ju góor yaay it gis nañ fen beneen beneen beneen kii boo xam ne beneen façon boo xam ne ci lay ame li nga xam ne mooy un sixième waaw léegi nag ñu continuer kon aaya bi aaya bi mu waxee ñu ngi aaya onze ba léegi fa in kaana lahu ixwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yuusi biha aw daynin aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fariidatan min allah inna allaha kaana aliman xakima mu continuer aaya 12 bi kon gisuñu sudus foofu mu waxaan walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad fa in kaana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma taraktum mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusiina biha aw dayn walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kaana lakum waladun falahunna ath-thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tuusuuna bihaa aw dayn wa in kaana rajulun yurathu kalaalatan aw imra'atun walahu axun aw uxtun fa li kulli waaxidin minhuma sudus sudusa ko kon ginnaaw baay yaay maam ju góor maam ju jigéen mooy maam ju jigéen joo xam ne moo jur yaay ju yaay ak maam ju góor joo xam ne moo jur baay kon ñeenta ngoo léegi fii nii mu ñëw ci di ñu wax keneen koo xam ne tudd na sudus nga ne ma dégg naa sudus léegi sudus bii nii nu mu fa demee ma ne la xoolal liñ njëkk a liir wala comme nisfu maa taraka loolu gisoon nañ ko ci nisfu mooy ñeel na leen xaaju li nga xam ne moom la seen euh, soxna yi bàyyi bu dee amuñu doom loolu gisoon nañ ko ci nisfu léegi nag kon côté bii nii ñuy soxal ci sudus ci aaya bi aaya 12 ci suuratu nisaa yi mooy lan mu ne wa in kaana rajulun yuurasu kalaalatan aw imra'a mooy wa in kaana rajulun yuurasu mu ne cette fois wa in kaana bu dee dafa nekk rajulun ab góor mooy rajulun aw imra'a wala jigéen yuurasu boo xam ne tey moom lañuy doon tam kooku kalaala la aaya bi loolu du yuurisu de attention du yuurisu yuurasu mooy bu dee ne wa in kaana rajulun bu nekkee ne ab góor yuurasu tey moom lañuy ñuy mooy ci faat góor la mu nekk kalaa mooy koo xam ne hein moom bàyyiwu fi bàyyiwu fi yaay bàyyiwu fi bàyyi bàyyiwu fi doom noo doomu sulb waaye du doom ju doomam jur du sët bu doomam ju góor jur moom bàyyiwu fi ko kenn kalaala la waaw aw walla muy jigéen joo xam ne moom mooy kalaala gi mooy jigéen joo xam ne dafa faatu bàyyiwu fi kenn bàyyiwu fi yaay ak bàyyi bàyyiwu fi benn doom bàyyiwu fi sax sët waaw waaye nag walahu uxt walahu axun aw uxt waaye nag soit femme bi wala waaj walahu ñeel na waajooju génn àddina te bàyyiwu fi nii ascendance muy côté bàyyi nii descendant muy côté doom yi waaye nag suuf ko am na bàyyi na fi ab frère aw uxtun muy rakk bàyyi na fi rakk malgré tout aw uxtun wala boog mu bàyyi fi ab sœur waaw mu ne fali kulli waaxidin minhuma sudus mooy mu bàyyi fi frère ak sœur bu boobaa bu dee frère bi kese moom day jël sudus bu dee sœur bi kese moom day jël un sixième tamit waaw fa in wa in kaana rajulun yuurasu kalaalatan aw imra'a walahu axun aw uxtun fa li kulli waaxidin minhuma sudus mooy bu dee frère rekk la fi bàyyi frère ba un sixième lay jël aw uxtun wala bu dee sœur la ku nekk ci ñoom ñaar mooy loolu changé wul ñoo ci yem fii nii amul ne waa ji comme que bon frère la fi bàyyi kon li zakari hazul unsayni non du jàll fii non fii ñoom ñoo ci yem fii bu dee benn jigéen la moom benn sœur la fi bàyyi un sixième lay jël bu dee benn benn frère la fi bàyyi benn ku góor rakkam bu góor wala magam bu góor ki faatu te bàyyiwu fi yaay baax bàyyiwu fi baay bàyyiwu fi doom bàyyiwu fi sët bàyyiwu fi dara lu dul frère bu góor kese frère bu góor boobu sudus lay jël bu dee ne un sixième bu dee ne sœur kese la fi bàyyi sœur buy un sixième lay jël fali kulli waaxidin minhuma li nga xam ne mooy as sudus waaw kon mu ngi noonu te lool nag bu boobaa fii nii eh, mooy amul mooy ku mu bokkal yaay dugg ko waaw même bu dee ne yaay kese lañ bokk waaye sërëm la même bu dee ne yaay kese lañ bokk waaye kiiwam la mooy frère la bu góor kooku day am li nga xamante ne mooy assudus day am assudus voilà ak ah, kum ci man di doon kon gis nañ kan frère wala sœur boo xamante ne nii kañu hein kañuy jox kay donnu kay donnu hein kay kamuy kañuy donnu moom bàyyiwu fi bàyyi bàyyiwu fi yaay bàyyi fi yay doom kooku mooy ku nekk ci ñoom ñaar day am sudus waaw kon nag affaire baa ngoog léegi mu des kan mu des kan kan moo des est-ce que aaya yi wax na keneen wax nga al abu bàyyi ak aljaddu muy maam walla nga ne baay ak yaay ak maam ju góor ak maam ju jigéen ah léegi ak sœur boo xam ne moom ah wala sœur wala frère boo xam ne moom doomu sa yaay la moo xam góor la moo xam jigéen la ndax mooy ci cas yi ñu la wax léegi léegi est-ce am na keneen kon ñu ne la si am nañ am na keneen ndax set yi desut de doyul set yi mooy matut ñu ne la am na keneen kon noo ma ne la ñoo xaar yow limal ma ñu nga wax baay yaay de maam ju góor maam ju jigéen sœur boo xam ne sa sœur wala sa frère moom la aaya bi wax léegi ah fa wa in kaana rajulun yurathu kalaala aw imraa walahu axun aw uxtun fa li kulli waxidin minhuma sudus kon yow am nañ cinq hein sœur wala frère boo xam ne waaja bu muy génn àddina ñoom rek la fi bàyyi yooyu nag kon wax nga loolu léegi kan moo ci des nga ne ma kon àggaleel aaya ma xool ndax amaat sudus ma ne la aaya sudus de mais boo bëggee ñu kon ginnaaw bi mu waxee lii ñu continuer wa in kaana rajulun aw imra wa lahu aw uxtun fa likulli waxidin minhuma sudus fa in kaanuu akthara min dhalika fa hum shurakaa'u fi min ba'di wasiyatin yuusaa bihaa aw daynin ghayra mudaar wasiyatan min allah wallahu alimun halim kon waaw euh, parce que lim ci teg soxlaaguñu ko parce que sulus lay wax bim naan fa in kaanu akthara min dhalik mooy sœurs yi ak frères yi bu dee ëpp nañu benn frère ndax ma woon axun aw uxtun ku nekk ci ñoom ñaar day am lee léegi nag mu des mooy bu dee dañ ko ëpp bu dee dañ ko ëpp duñu am sudus kon fii gis nga sudus bi ñu la doon wax ñëwaatul nga ne ma seetal ma fin wu saar bi parce que fin wu saar bi daa mel ni kii woon nga foofu est wax na fa sudus sudus bokk ma ne la xaara ya li la wa ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim yastaftuunaka qul allahu yuftiikum fil kalaala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak wa huwa yarithuhaa in lam yakun lahaa walad fa in kaanat ithnatayni falahumaa thuluthaani mimmaa tarak wa in kaanuu ixwatan rijaalan wa nisaa'an falizzakari mislu hazzil unsayayni yubayyinu llaahu lakum an tadilluu wallaahu bikulli shay'in aliim mooy kon gis nga affaire bi kon amul hmm? kon lool amul kon lool amul euh, léegi nga ne ma kon euh, keneen ki mooy kan ma la boobu mooy loolu euh, Mawlaana Ibnu Mas'ud moo ñu ci nettali lu yonent bi alayhi salaatu salaam mooy kan woo nga wax ma mooy kan daw ma la mooy doomu sët bu jigéen boo xam ne nag cette fois si waa ji daf bàyyi sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur sauf que nag bàyyi na fi doom ju jigéen joo xam ne moom moo ko jural boppam waaw dama ci yow daa mel ni bu dee doom bu jigéen baal nag ma tontu may ma ma tontu affaire boobu en tout cas côté doom bu jigéen parce que gisoon nañ doom bu jigéen bu dee nit ki dafa génn bàyyi fi àddina benn doom bu jigéen rek la fi bàyyi hein kon man xaaral loolu war naa ko xam nis fu lay jël nisfu lay jël ma ne ah t'es sûr ci la nga ma ne waaw ah loolu lañ gisoon bii weesu ne loolu da lañ gisoon bii weesu moo tax ma ñeme koo wax wa in kaanat wahidatan falaha nisf bu dee benn doom bu jigéen képp la fi bàyyi monsieur a bi mu faatoon benn doom bu jigéen kese la fi bàyyi falaha nisf suñu boroom waxoon na waaw moitié kon man en tout man euh, problème bi trouvé naa ci benn waaw mooy nisf yow danga ne keneen ku ku yelloo sudus muy un sixième mooy doom bu jigéen boo xamante ne nii doom bu góor a mooy sët bu jigéen sët jigéenu ki faatu koo xam ne doom bu góor a ko jur fekk moom bàjjana ma ngi fi voilà mooy mooy lan monsieur A dafa am doom joo xam ne doom ju jigéen la ak doom ju góor doom ju góor ji am benn doom bu jigéen après doom bu góor bi faatu monsieur A bi gaañoo bàyyi fi doomam ju jigéen di magu ki jur sëtam bu jigéen bi kon bàyyi na fi kan doom ju jigéen joo xam ne moom monsieur A moo ko jur ak sët bu jigéen boo xam ne doomam bi góor bi faatu moo ko jur waaw kay ci cadre boobu nag doom sët bu jigéen boobu doom bu góor jur un sixième lay jël nga ne ma léegi lan mooy lay bi ma ne la xadiisu imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi naka noonu ñoom al imam abu daawud ak al imaamu tirmidi rahmatullah ala al jamii daal dinañ koy solo eh, kii dafa ne huzayl ibn shurahbil eh? dañoo ñëw euh, daldi laaj euh, seydna abu muusa abu muusa al ash'ari abdallah ibn qays uh, abdallah ibn qays al al ash'ari ni seydna abu muusa al ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu dafa uh, kii dafa ne Surahbil la ne Surahbil dane dama dañoo laaj Seydina Abu Muusa al Ash'ari imaamul Buxaari mu di kitaabul faraa'id baabu miiraas ibni ibnati ibnin ma'abnatin baabu buntu ko baabu buntu miiraas ibnatin nin ma ibnatin ci kitaabul faraa'id baabu buntu miiraas yi daal di miiraasu ibnati ibnin mooy doom ju jigéen joo xam ne mooy sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor ko jur ma ibnatin bu xam ne monsieur a mooy exemple bi ñu la joxoon rek que moom bàjjanam a ngi fi moom sët bu jigéen boobu li nga xam ne doom bu góor a ko jur alimaam albuxaari rahmatullah aley mu ne xaddatana aadam nettali nañu aadam ibn abi iyas abdurahman rahmatullah aley abulxasani al asqalaani alxurasaani almarwadi rahmatullah aley attamimi mawlaahum albagdaadi rahmatullah aley qaala mu ne xaddatana nañu shu'ba mooy Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam rahmatullah alayhi amirul mu'minin qaala mu ne haddathana nettali nañu Abu Qays mu nekk ñu nettali mooy Abu Qays al-imaamu Shu'ba Abu Qays Abdurrahman ibn Tharwan Abu Qays al-Awdi al-Kufi rahmatullahi alayhi mu ne sami'tu Huzayl ibn Shurahbil mu ne dégg naa Huzayl di doomi Shurahbil muy Husayl ibn Sharahbil al-Awdi al-Kufi al-A'ma ah rahmatullahi alayhi mu ne qaala mu ne su'ila Abu Muusa an ibnatin wa ibnati ibnin wa ukhtin mu ne su'ila laaj nañu Abu Muusa laaj nañ Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala an Abdullah ibn Qays dañ koo laaj ñëwul daal di koy laaj ab ab masala an ibnatin ci doom nit koo xam ne dafa faatu bàyyi fi doomam ju jigéen wabnati ibnin ak doom mooy bàyyi na fi doom doomu boppam ju jigéen ak sëtam bu jigéen waa ji faatu woo xam ne doom ju góor a ko jur wa uxtin ak sœur koo xam ne moom rakk la ju jigéen wala mag ju jigéen ju ki gaañu fa qaala seydna abu muusa ne lil lil ibnati doom ju jigéen ji doom ji jigéen ji hein moom moom moom bi moom moom xaaju alal ji walil uxti nisf waaw kanta ki nga xam ne mooy sœur bi sœur bi mooy sœuru ki faatu am nisf moom it moom moom bi kon mooy sët bi sët bu jigéen bi doom ju góor jur moom joxu ko dara waaw ba pare nag mu ne waa ji ko laaj wat na Mas'ud demal na nga dikkal ibn Mas'ud ni abdallah ibn mas'ud ibn ummi abdi radiyallahu anhuma dikkal ko boo ko dikkalee mooy nga laaj ko fa sayu taabi'uni waaw laaj ko mooy xam naa ne lii ma àtte ci kii bi nii lii ma ci ifta du wax lu génn lii ma wax dina dina dina ànd ak man ci àtte bi kooku daal di dem ci Ibn Mas'ud comme que Mawlana euh, Seydina Abu Musa al ñoom ñoo ne woon Kuufa mu ne ko demal ci moom mu dem ci Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ah Abu Abdurrahman mu wax ko ko fa su'ila Ibn Mas'ud ñu laaj Ibn Mas'ud wa ukhbira bi qawli Abi Musa ñu wax ko ne ko ah Abu Musa de moom lañ laaj laaj bi to lii la ci tontu ah mooy jox na doom ji. moitié sœur bi moitié kon nag mooy sët bu jigéen bi nga xam ne doom bu góor ko jur moom joxu ko dara léegi nag nee na ñu ñëw ci yow dinga xam naa doo génn ci lii mu wax di nga ànd ak moom ci àtte bii mu def al imaam ibnu Mas'ud ne laqad dalaltu idan wa ma ana min al muhtadin <laughs> aqdi fiha bi qada an-nabi sallallahu alayhi wa lil ibnati nisf wal ibnati ibni sudus ibni ni sudus takmilatu thuluthayn wa ma baqiya fa lil ukht waaw kii ne eh, eh, Seydina Abu Ibn Mas'ud bi ñu ko waxee lool mu ne laqad dalaltu idhan wa ma ana min al muhtadin